mu ne ko demal fa ma la xebal suñ diine jee gën diine labe ba mu ne ko mukk su diine labe bee gën suñ diine ndax moom ci yàlla lay xoote te ñun ñu ngi jaamu ay doj baay bi wax wax wax wax wax mu taq ci diine rek gëm diine yàlla ba labe booba dee mu ne ko diine ji ana fu ma ko mën a xameeti boo dee mu xebal ko ca benn dëkk ca mawsal mu dem mawsal ba labbe booba di dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw kooku it xebal ko ci beneen labbe ca xamoriya kooku mu laaj ko ne ko sa gannaaw fu may jëlee diine mu tegtal ko beneen dëkk waaw ca Room naa ko def muy dem kooku moom xuruj jaay ko ne jaamam la ay nit ñu dëkk Medina jënd ko mu ñëw mu ñëw indi ko Medina de te fekk daana dégg nag ci téere yi jëkk yi ñu ne yonent bi nga xam ne moo des ci yonent yi te mooy gën ji yonent yi te mooy mujj ak yonent yi lekk hadiye du te tampe bi tampe yonent yi ne mooy mujjantal ak yonent yi yàlla tampe na ko ci jokkareem ji rek te leen mooy xaatimul ambiyaa yi salman yahut bi ko jënd nag bon loo li ko liggéeyloo rek ba jëmmi bés mu ngi ci tàndarma di sàkk benn waaye bàyyi ko ci rek ñëw ci sang bi di waxtaan ak moom ne ko waaye bani xaylata ñoo dof bani xaylata ñooy lansaar maa ngi leen romb ñu nga sënk benn waaye ne yonent bi yàlla la salman loxe ca kaw garab ga ba daanu ci suuf ñëw ne ko nga ne loo wax sanga ba dóor comme talaata ne ko demal liggéey li ñuy wax li ci sewoon mu daal di dem liggéey ba wàcc fekk amoon na tamar ma jëm denc mu ñëw fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko am la yonent daal di fab jox ñu mu den rek lekk leen mu gis lekkut ca ci ëllëg sa mu si indi beneen saa ne ko lii dama la ko jox addiye gis lekk sarax jox naa nga addiye de yonent daal di tibb lekk xool yi ñu ne leen lekk noonu ab dëj xew yonent génn jëm ca dëj ba Salman di dox ci gannaawam yonent xam li mu bëgg xam ne tampe bi nga xam ne mi ngi ci jogareem ji moom la bëgg a gis mu ne ko Salman kaay mu ñëw yonent wax jogare ja wan ko tampe bi yonent gi de sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko day dama laa gëm dama laa bëgg a dama bëgg a ci yow topp la waaye daal jaam bu ñu laa mu ne ko jotal sa bopp mu ne ko jot sama bopp awma dara mu ne ko demal rek laaj sa sang ne ko da ngaa bëgg a jot sa a jot sama bopp mu ne ko jot sa mu ne waaw mu ne ma ñetti téeméeri tàndarma bañ meññ ba noppi ma soog laa wax lu ma lay sas de mu ñëw ci yonent yonent ne ko nee naa ko jëmbatal ñetti téeméeri tàndarma bañ meññ mu soog a waxante man jot yonent ne sal lansaar may leen ma njëmbat ku ne dem ci sa ñetti téeméeri tàndar njëmbati tàndarma indi ko de yonent ne gasal leen ma ñetti téeméeri pax te bu leen def dara nag ba ma ñëw ñu gas ñetti téeméeri pax ye ñëw pax tàndarma gu ne yonent jëmbat googu loxoom ba tool ba daj lu mooy genn Sidina Omar jëmbat ca genn ba nawet bay xóotal rek talar ma yëpp tagal meññat lu mooy genn ga moom nekk fa mu newoon rek génn gut tax ma de yonent ne waaw lu dal tandarma gi de yëpp a ngi meññ moom jógut fi ñu ko jëmbatee woon Omar ree ne ko gii de maa ko jëmbat <clears throat> mu ne ko lu taxoon nga di ko jëmbat mu ne ko dama defoon ngay liggéey rek ma di la dimbale xam nga nekk kéem taana feeñ si de yonent buddi ko jëmbataat ko mu dal di meññ de Salman yonent ne ko demal na nga laaj sa sangal lu lay sas ci alal ba nga moom sa bopp de mu dem mu ne ko jox ma ñeenti ñeent fukki ok ñeent fukki dollars yi wurus yéen fekk mi ngi amee tuuti wurus lu toll nii nenab tan nenab ganaar ci wurus mu ne ko nga fay ko ci ah mu ne ko ñeent fukki dollars naka lay génne ci lii mu ne ko demal rek nga fay ko ñu dem sang bay peese ay dollars am ba ñeent fukki dollars yi génne ci nenab ganaar ga Salman ne wurus maa ngi dellu si xaw ma ba may dem ak ba may dellu si lu mu ci ëpp Salman daal di gore de ba sëriñ ne afala taasirona ndax ngantal ti leen Salman Salman ndax du ngeen nangul ngànt salmaan lama xaradu ba gaaree ko min sikri ngi tudd ak yonent waaw lox ga moo salmaan ba mu déggee tudd yonent rek lox ba daanu ca kaw tàndarma ga ndax loolu da ngeen ko ci nangul ngànt am déet kaana nekkoon na mu yur ha dee fi tudde ko xinan jaam fa oti xata gore leef ko jaam lañ ko waxoon na gore lama ay naat na xiili ca tàndarmaam ya ax naaw na ay ba nga xamee ne jëmbat na jëmbatal nañ ko tàndarma mu meññ ci menaat salmaan mujj na di gor gannaaw boo xamee nekkoon na jaam def waa aada delloo na mu ala xataadata ci xataadata ibnu naama xay nan bët de ténqal yonent bi lañuy wax ba tey delloo na bët bu ñu luqi ba mu rot ci suuf delloo na ko borom mu dellu mel na meloon de faye moom bët ba naj laa aji yàlla mu waata mamaati ba ca dee xataadata de xataadata na ne ba nim dee buy wanenti benn bëtam day wanent rek waaye bi yonent delloo woon moom kooku moom dara ko satu ko de xataadata ibnu noomaan ci jàmbaari yonent bi la bokkoon xare dañu xoote rek fekk ñu ko jébbal ab seet mu fanaan genn guddi rek ci ngeen yonentu xoote ne ku gëm yàlla ak yonentam na génn jëm ci uut mu daal di génn noona dem ci xareb uut de ba mu demee ñu jam ko luqi bët ba mu rodde mu for bët ba ñëw ne yonent man day luqi nañu sama bët ah yonent ne ko boo bëggee ma fay la bët ci aljana boo bëggee ma delloo ci léegi mu mel na meloon de ah bëta aljana day ku nekk bëgg na ko waaye man de dama fa bàyyi seet boo xam ne daal delloo sama bët day moom a gënal delloo benn na meloon raay ko rek nu ne buy wanante tit benn bët waaye boobu moom mucc na jeeg de aw bi las mi turaabi ike ci fu fuun suuf min xadamin ci dëggu laanat boobu nooy na nda masiya fak doxam saxraaw doj samaaw doj bu daaji keke de boo séeri mébét na meen mébét ne su mën daa am ci si yonante sallallahu alayhi wa sallam mën da fóon tenqam ah mu fóon boog suuf soo xam ne yonante Mustafa jaar de loolu moom demee dina rek la dëggu bi nga xam ne nu doj keke keke su ca mu nooy ba mel ni sunguf rek yonente sallallahu alayhi wasallam nekk na ci mujjisaatam suy dox jaar ci kaw doj nii nga jis tànk ba di marqué de waaye su doxee ci balañ ci nga topp ko ta doo gis tànk ba fu marqué de doj buy jaar ci moom doj bi wax ne dëgër gii may dëgër di ko won nit ñi kooku duma ko won yonent bi sanga mbindeef kon ñàkk teg yi la ci man nooy ba mel ni sunguf moo tax tànkam daj wum ko dëgg rek mu marqué day nooy ba mel ni sungu bu dëggee ba wéy mu del nekkaat nekkaat doj tànk ba des fa moo tax bu jaaraa ci doj mu marqué bu jaaree ci bu nag balanci bi fi wax rubux ji may def tànk nit ñi du ko def tànk bi yonent bi de ñàkk teg yéen la ci man dëgër ba mel ni doj su moo tax su doxee ci beeñ doo gis tànkam waaye su doxee ci doj nga gis tànkam tànk bi foore woon noonu be doj di yaru ci kanamam ak ak bi ma foon boog fu mu mës dëgg jaar rek <coughs> mawti lax mu si dëgëb xol tànk xol tànkam la rek fu mu mës a dëgg kooku mooy Medina Malik na ne gisuma ci àddina dëkk bu mel ni Medina xamut fooy jaar lu muy wóor na la yonent mas na faa jaar ànd ak Jibril <coughs> mu tagg tànkam yonent boobu sallallahu alayhi wa ne nàcc na ci ngémbam xare néewi na ngir jaamu yàlla yonent naafila taxaw na di naafila ay guddi di jokkale naafila ba tànkam yi néewi yonent dem na ci xare ñu jaam ko ba tànkam yi nàcc lu tax muy nàcc nag ci yoon ci xare ngir dereti ku nàccati ci xare fagul ko gëtt ko xam ne ku kenn du am lu may ku nàcc ci xare de ñi nàcc ci xare seen dereti yàlla fa leen koy defal ci aljanna gëtt goo xam ne mboolem ñooñu aljanna ñoom rek ko cay am te loolu li yonent nàcc ci xare rek moo ko may de kam daaral bari na bu wëree xale yaa ci moom fi taatin ci topp yàlla raaw na gàdd de tànk boobu yàgg naa taxaw jiite ci meeraab julli sappe wër ko yàgg naa taxaw jiite ci ngémbam xare itam sappee war ko di jaar ci yoonu yàlla de tànk boobu nga xam ne mooy xelimaan ci mihraab mooy xelimaan itam ci ngémbam xare ma ne fu mu jaaroon rek ma foon foofa de sallallahu alayhi wa sallam yonent lim nekk Medina fukki atam yi ma leen doon wax nee naa leen moo doon xelimaan julli gu nekk moo koy jiite te moo doon général bi nga xam ne xare bu nekk itam moo koy jiite te moo doon docteur bi nga xam ne it ku faj ku faj feebar moo lay faj de te moo doon jàngalekat bi nga xam ne benn lekkool amut ci jamono lu may moom moo ñëpp moo leen jàngal te moo doon yonent bi nga xam ne woyu gu jibril indi moom moo koy gàttalu de te jibril wàcc na ci moom ñaar fukki junne ñaar fukki junne ñeneenti junne ci yoon te loolu balaa ngaa xam bari gi ba ta nga xamee lu mu wàcc ci Muusaa ki gën bari le juróom benn yoon kooku jibril mas na tàggoo moom boog mooy mooy ndabal wayu bi mooy xatte diggante xulookat yi xaadi amutoon lu may moom moo doon baytimaal bi nga xam ne alal jëpp moo koy le moo koy séddale moo doon buur bi itam amutoon beneen buur bu doon moom moo doon defal doxal politique yu ñëpp digganteem ak buur yi àddina sallallahu alayhi te itam dayoon na njabootam borom kër la woon naka nit ñëpp amee ay jabar yoo xam ne lépp lu war ci jabar moo ko mën gàddul waa këram de xen yooyu nga xam ne mu yonent bi xenu na ko ci rek doy na liggéey njiit léegi de sakatuma boole fukki yëpp de ci fukki atam yooyu ci la sampe diine lislaam def sariyaatu mu taxaw taxawaayam xatte yaaram mu ñëwoon xatte mu samp nguur ak arab yaaram mësuñoo am buur gàdd gu nekk ak seen buur rek buur yi di leen xëccoo di leen lekkante def xemoo yaaram dañ daa jombalu di tiitaroo ay bàyyi di woo ma jud di woy sama maam di woy sama maam looloo doon ngëneel ci yaaram mu xemale ñëpp ñëpp nangu ko amul ku weex ak ku ñuul amul yaaram ak ku dul yaaram ñëpp a képp lu may ku gën sama ragal yàlla nga ko gën de xataa ku bokk ci néegam yonente sax doonut ku bokk ci ci beneen néeg de sallallahu alayhi yàlla dimbale na ko waaye li ko yàlla gën a dimbalee mooy nangoo sax ci mbit xoolu gëm xoolu woon yàlla ne dana ko dimbale lu balaa yi tegaloo tegaloo lu nattu yi bëri bëri lu noon yi euh, daje ci kawam sot sotloo ko yépp moom xóor na ko ne rek yàlla dana ko dimbale waaw ak muñ gëm doon muñ tawat mukk la àddina waaw ak dëddu gëm dëddu àddina ba xamewut li bi door aw xeer loolu nag moo ko gën a dimbale ba nga xam ne samp na li nga xam ne moom la bëggoon a samp ci fukki at de kookoy ki nga ne roogu day ni googu Ah, am mi dem mbindeef de du ci way jëkk du ci way mujj de yonent bu mas a wàcc da am wéy ba teg junneexat ñaari junneexat doo am sax mbooloo moo xam ne mat na asakay mbooloo mi topp yonent de waaye yonent bi nga xam ne fukki at rek ci la sampe lim samp bàyyi àdduna gannaaw boo xamee dundam juróom benn fukki at ak ñett rek la dund ñaar fukki at ak ñett mooy di def li nga xam ne ci la doxal yonentam gi sa alayhi wasallam dal di hoy ji boromam bay law ba nga xam ne léegi mi ngi bëgg a juróom-ñaari million juróom-ñaari téeméeri million ci jullit mi ngi ci si de allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa